alhamdulilah parce que riwaaye imaam muslim bi day mel ni man suba rek bu ma ko julli woon moom kese ci mbooloo ndax may jox yoolu ku julli guddi gi alors que riwaaye bu imaam at-Tirmidhi ba dem ku julli suba Aïcha ak suba ci mbooloo ngay am ku mel ni ku julli guddi gi waa lan na ñuy boole yooyu ñu ne la loolu eh, eh, du yow kese la <laughs> fay la xawa <laughs> lënt tuuti parce que euh, borom euh, tuhfatul ahwazi rahmatullah alayhi bi muy sharah hadis bi dane te wax la imam Abu Dawud da koo solo bala moom li muy wax gën a leer gi gën a jégg li muy wax nanu xool al imaamu Abu Dawud as-Sijistani moom ni mu ko solo nga xam ne moom comme imaamu Tirmidhi la ko solo xoolal foofu imaam Abu Daawud Abu Daawud dana haddathana Ahmad ibn Hanbal mooy al imaam Ahmad nen na mu ngi ko di kitaabu salaat baabu fi fadli salaatil jamaa mu ne haddathana Ahmad ibn Hanbal mu ne ki ñu nettali mooy sëriñam di mag bi rek waa kutubu sitta yëpp moom moo ci gënoon a Muhammad ibn Hanbal ibn Hilaal ibn Asad ibn Idriis ibn Abdillah ibn Hayyaan nga xam ne euh, moom euh, ku siiwul ash-Shaybani euh, al-Marwazi al-Baghdadi gane àddina la cent soixante-quatre génn àddina la deux cent quarante nekk imaamu waa jamonoom imaamu ahlu sunnati wal jamaa nga xamante ne tabaqa dix mooy seen porte-drapeau al imaam al-Hafiz Ibn Hajar classification yooyu Abu Abdillah nekk sëriñu ngir bi nga xam ne moom lañuy hanbali mooy seen sëriñ mooy Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mu ne qaala haddathana Ishaq ibn Yusuf mu nekk ñu nettal mooy suñu sëriñ di Ishaq ibn Yusuf ibn Midras al-Qurashi al-Makhzumi al-Wasiti al-Azraq al-A'ma rahmatullah alayhi moom nag mu ngi gane àddina la 117 génn àddina la 194 rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Sufyaan gis nañ ko sànq fële muy Sufyaan ibn Sa'iid euh, al-Thawri an Abi Sahl hmm? mu jële ko Abu Sahl mu ne yaani Usmaan ibn Hakiim mooy Usmaan ibn Hakiim bale bul jàpp mooy ibn Abbaad ibn Hunayf voilà mooy Usmaan ibn Hakiim waxoon nañ la dàkkantalam moo doon Abu Sahl gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathanaa nettali nañ Abdurrahman ibn Abi Amr an Usman radiyallahu anil jami' annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla al-isha fi jama'a xam nga imaamu Tirmidhi dana man shahida al-isha fi jama'a moom man salla comme imam Muslim al-isha fi jama'a kaana ka qiyaami nisfi layla waaw loolu mook imam Muslim ñoo ko niroon fa ka'annama qaama nisfi layla kii ci imaamu Tirmidhi man shahida al-isha fi jama'a kaana lahu qiyaamu nisfi layla lii nag kaana ka qiyaami nisfi layla wa man salla al-ishaa wal fajra fi jamaa kaana qiyaami layla mu ne nag képp koo xamante ni nii nag dafa julli li nga xamante ne mooy ishaa ak fajar ci mbooloo kooku mu ngi mel ni ku julli bu digg léegi nag gis nga lii kon da gis moom imaamu Tirmidhi en fait seen riwaay bii moom imaam Abu Daawuda ñoo leeral riwaay imaam Muslim bële mooy lan boroom Tuhfatul Ahwazi al imaam al Mubaarakfuuri rahimahullah mu ne nii ko comme li nga jàng léegi moom la wa kadhalika fi riwaayati Abi Daawuda wa fi riwaayati Muslim waaw mooy man sallal wa man sallal ishaa wal fajra fi jamaa kaana lahu ka qiyaami layla mu ne nag lii nii gis nga kon différence bi waaw imam muslim wa man salla subha fi jamaa ka annama salla layla kulla ku julli suba ci mbooloo yaay mel ni ku julli lépp guddi gi alors que fii dañ ne ku julli suba fajar non non euh, ak fajar la ci ngay amee lépp sinon bu dee géege kese moitié bi ngay am léegi kon nu ma koy dégge mu ne xaar mu ne qaala al-Haafiz al-Munziri mu ne al imaam al xaafiz al munziri rahimahullah wax na fi targhib ci téere boobu ak targhib wa tarhib mu ne qaala ibnu xuzaymata fi saxiixihi waaw parce que ñenn ñi dañoo jàpp mbir mi ci kaw noonu ni xadiis bi ñëwee lañ ko jàppe noonu alors que affaire bi lenn li mooy leeral leneen li mu ne qaala ibnu xuzaymata mu ne al imaam ibnu xuzaymata wax na fi saxiixihi ci saxiixam bi mu def benn buntu baabu fadli salaatil ishaa wal fajr fi jamaa wa bayaani anna salaata alfajri fi jamaa afdal min salaati al-ishaa fi al-jamaa wa anna fadlahaa fi al-jamaa di'fan di'fa fadli al-ishaa fi al-jamaa <laughs> waaw mooy imaamul Ibn Xuzayma moom dafa dafa kolewu ni hadis bi waxe parce que boo déggee hadisu imaam Muslim bi imaam Muslim riwaay imaam Muslim bi euh, boobu da ngay jàpp ne. bon ndax dane man sallal isha fi jamaa ku ñu liggéey ci mbooloo fa ka annama qaama nisfu layla ko am nga mu ngi mel ni ku taxaw xaaju guddi gi waaye wa man salla subha fi jamaa fa ka annama sallal layla la moom riwaay bii la la la teguloo la la la sukkandikoo ba def buntam bi tudde ko noonu alors que ku julli suba moom day mel ni ku julli guddi gi looloo tax imaam Ibn Xuzayma def ci Sahih am bi ne ah bunta ngi fadlu ngëneelu baabu buntu fadli gëneelu salaatil isha yi julli gee wal fajr ak fajar fi jamaa ci mbooloo ñaar yëpp ni ñu baaxe li ñu amee gëneel waaye wa bayaani buntu bi dama ciy leeral ba léegi anna salaatal fajr fii jamaa keni julli fajar nag ci mbooloo afdal min salaatil isha fii jamaa moo gën nag julli eh, isha gee ci mbooloo wa anna fadlaha te buntu bi dama ciy leeral keni gis nga ngëneelu mbooloo fii jamaa bi mooy fadlal isha yi gëneelu ga nga xam ne moom ngay am këkk julli gee ci mbooloo fii jamaa léegi ginnaaw bi mu indee hadiisu euh, na Usmaan bi comme ni ko imaam Muslim indee parce que ni ko imaam Muslim indee ci biti noonu lay ñëw waaw wax nañ la ko léegi léegi nag al imaam al Munziri ne waaye <laughs> mu ne nag wa lafz Abi Daawuda wa Tirmidhi yudaafi'u ma dhahaba ilayhi mu ne waaye imaam ibnu ma de lii la wax waaye boo jëlee xadiis bi nga dem xool ni ko imaam Abu Daawud soloole ak ak imaamu Tirmidi day day jañ day dàq moom li mu wax noonu waaw li mu li mu jeng jëm ne julli fajar moo gën julli ci mbooloo moo gën julli gee ci mbooloo te te gënee la mooy da ko mooy double bi xaaj euh, boo ko fulatee mu ne boo jëlee riwaay imaam Abu Daawud ak Tirmidi bi day dàq lool xanaa xamoo loolu tax imaamu Nawawi rangale affaire yi di Imaam An-Nawawi en fait dalaa indil bu njëkk bi Imaam Muslim indil la xadis bii di ko leeral bu Imaam Tirmidhi bi ci suuf ngir wan la ne bu ko bu ko déggee ni nga njëkk a dégg fële de te déggin boobu moom la imaamul a'imma amoon imaamu a'imma yi muy Ibnu Xuzayma alors que loolu alxadis yu fassiru xadis xadis xadis a koy leeral noonu Imaamul Munziri wax loolu moo tax al Imaam al Mubaarakfuuri ne. Euh, mu ne nag li mu wax euh, noonu la waaw waaw loolu la mu ne dox mu ne qultu al kama qaala al mu ne ma ne al li mu wax loolu moo demee noonu mooy mbir mi dëgg-dëgg lool la waaw fa in qulta waa léegi nga ne boo laajee waa famat tawfiqu bayna riwaayati muslim allati taqtadi bi zahiriha anna man salla al-isha wal fajr fi jamaa kaana lahu qiyaamu layla wa nisf wa bayna riwaayati abi daawud wa tirmidi allati tadullu ala anna lahu qiyaamu layla mu ne waa léegi boo ne ah yow kan nee nga imaamul mundiri li mu wax noonu la mooy imaam al mu ah, ibn Xuzayma ni mu ko jàppe lool juumte la de <laughs> waaw du du lool de mu ne léegi boo ma waxee man imaam al-Mubaarakfuuri waa nan ngay bo dëppale nan ngay boolee diggante riwaay imaam Muslim bi nga xam ne boo gisee ci biti nii li muy wane mooy képp ku julli Isha julli gee ci mbooloo ñaar yooyu yow non seulement di nga am yoolu ku julli jul guddi gu mbammat sëkk ak xaaj bi parce que comme que xaaj bi moom jóge nga la comme que nee la Isha ku julli ci mbooloo day mel ni ko am moitié xaaju ku julli guddi ku julli fajar am xaaju ku julli guddi lëmb kon kay guddik lëmb ak xaaj boo boolee ñaari julli yooyu ci mbooloo mu ne la waa nan ngay boolee loolu ak riwaayu imaamu Abu Dawud ak at-Tirmidhi bi nga xam ne ñoom li ñuy wane mooy nag mooy ki nga xamante ne nii mooy dafa julli Isha ak fajar ci mbooloo ma ne benn guddi kese la am waaw yoonu ku taxaw jaamu yàlla naafile guddi kese loolu kese la am waaw waa noo koy boolee nee na mu ne xultu bu boobaa man al mubaarak fuur yi dinaa la ne rahmatullahi alayhi hmm? waaw te lii imaam al fuur yi di wax da koo toxal moom du waxu boppam sax dëgg-dëgg al moo ko wax voilà moo tax dina ko wax léegi eh, mu ne al Manaawi ne rahmatullah mais dafa jël waxi al Manaawi def ko ay waxam mu ne bu boobaa al-Manawi ne bu boobaa dinaa la tontu ne al-muraadu bi qawlihi wa man salla subha fi jamaa fi riwaayati muslim ay mundamman li salaati al-ishaa'i jamaa mu ne boo gisee riwaay imaam muslim bi man salla subha fi jamaa te képp ku julli wa man salla te képp ku julli suba ci mbooloo fa ka annama mu ngi mel ni salla al-layla kullahu loolu mooy non suba googu ngay boole ka isha ba mu njëkk a wax. nga am nisfu ci suba bi am nisfu ki julli euh, euh, mbooloo ci suba ak ki julli bi beneen nisfu bi loolu ngay amee loolu ngay boole ngir am guddi gu lëmb mais tekkiwul ne suba gi kese moom moo lay may guddi gu lëmb léegi nag kantaa julli euh, gee ci mbooloo moom xaaj bi kese la la may mu ne la mbir mi lii la waaw après nag ci la al imaam al mubaarak fuure na lii qaalahu al manaawi al imaam al manaawi moo ko wax rahimahullah waaw waaw waaw moo tax mu ne wa qaala al-Qaari fi al-Mirqaat mu ne al-imaam al-Qaari moom wax na ci téereem ba al-Mirqaat fi sharh qawlihi fa ka'annamaa sallaa al-layla kullahu ay bindimaami dhaalika nisf an-nisf fa ka'annahu ahyaa nisf al-layl al-akhiir intahaa waaw waaw mu ne moom dane yeneen saa salaam dafa mel ni moom mooy day boole ñaari mooy guddi gi jullit gée bi ak timis ak non ak euh, fajar gi la boole ne loolu mooy lay la gudd kul la waaw bu dee géegi kese bu julli ci mbooloo am nga xaaj mu ngi mel ni ku dundal gudd xaaji guddi gi boo jullee fajar nag mu ngi mel ni yow dundal nga geneen gi voilà kon nag loolu la après imam al euh, Mubarak Furi mu ne wa hada huwa al muta'ayyin jam'an bayna riwayat wallahu a'lam mu ne lii nag mooy li nga xam ne mooy ràññeeku ngir dajale ñaari riwaaya yi yàlla moo gën a xam kon mbir mi liñ la ci bëgg a wax lenn la te insha allah mooy ñoom ñii li ñu wax mooy mbir mi noonu la mooy riwaaya imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi moo tax imaam an-Nawawi indee ko noonu indil la bële nga xam ne mbir mi man nga dégg ne ah man daal bu ma dajalee julli gée ci mbooloo ak julli fajar dafay am mel ni ku dundal guddi gi yépp ak xaaj ak guddi ba mat sëkk ak beneen xaaju guddi waaw te fajar gi moom kese julli fajar ci mbooloo moo ma may guddi lëpp moom kese mu ne na nag mu lay won xadiis ba ca suuf riwaaye Seydina Usmaan ni ko imaam Abu Daawud waaye moom imaamu Tirmidi la tudd ndax c'est la même chose rawatina imaamu Tirmidi day day day day jox àtte ci xadiis yi mu indi gu moo tax mu ne xadiisun xasanun wa qaala Tirmidi xadiisun xasanun mu leeral foofu ne mbir mi lii la man shahida al ishaa fi jamaa kaana lahu qiyaamu nisfi layla wa man salla al ishaa wal fajar voilà képp ku julli gée ak fajara fii jamaa kaana lahu ka qiyaami layla mu ngi mel ni ku taxaw guddi gi yëpp kon loolu la ñuy xam ne kon fajar kese bu dee moom kese nga julli ci mbooloo mi yow doo am ku mel ni ku am yoolu ku julli guddi gi yëpp ah non guddi gi nga boo ko boolee julli woon ay saa ci mbooloo waaw kay ci ngay amee nag guddi gu mat sëkk kon lii lépp di wane ngëneel gu màgg kon gi nga xam ne moo nekk ci ñaari julli yi ak seenu seddale ko ba yow boo ko defee yaa ngi mel ni ku julli euh, guddi gi yëpp bu dee ci benn bi nga euh, yem mu ngi mel ni koo xam ne da ngaa julli xaaju guddi loolu ngëneelam rëy na wallahu taala alam yeneen jàngat yuñ ci am mooy Seydina Usmaan radiyallahu anhu mooy nit ak foo man di tollu moo doon xalifaay jullit ñi waaw gis nga nim téele ñëw ci jàkka ji waaw téele ñëw ginnaaw timis waaw di ci gis tamit leneen lañ ci jàng mooy li ñu waxoon sànq bi mu ñëwee gis nit ñi bariwul mu xaar neewul waaye eh, c'est quoi c'est quoi ça non mu xaar comme yeneen saa saa bi nga xam ne ci moom la ko jàng noonu la doon def waaw la doon xool bu mu gisee ñu bari mu julli mu jiite leen mu gisee ñu kii eh, bariwuñ mu xaarali loolu yëpp ak woyof lay wane loolu lépp mooy makaarimul axlaaq waaye doo ñëw di brusque nit ñi di kii nit ñi walla nangam nangam non te loolu dañ ci xam ne mooy waxtu yi man nañ koo am ñu xam ne waxtu julli wi lii la waaye bu dee waxtu yi daa jot ñu gis ne jàkka ji presque kenn nekk bu fi eh, te mu nekk bés boo xam ne seet nañ ne comme ñu ne eh, bésu férié la en général. wala xam nañ ne gaa yi fi nekk nii nekkul dañoo war a xëy léegi après yu mel noonu waaw xam nga ne gaa yi buñ paree dañuy demaat rek defi lii xaaral yi tuuti cinq minutes yi ñuy xaar am na temps ñëw loolu tamit ci la amul nekk fi di xool suñu mor bi comme niñ ko fi waxoon di wane ñàkkul teggin suuwaa def waaye di xool moom waaye non non waaye waaye xam nga kenn demoon waaye non déedéet loolu du ay teggin. waaw loolu bay teggin te boo àppee ne yaa ngi doxal sunna naan non l'heure c'est l'heure avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est plus l'heure way yow way yow ay il faut être kii quoi ma ne la bàyyil sa waxi caaxaan yi waaw lii mooy sunna yonent bi alayhi salaatu salaam ndax mbir mi mooy mbooloo mi waaw mbooloo mi la xaar ku nekk man na am ngànt gu tax ñëwu heure boobu léegi loo xam ne lu ndaw ngay xaar ngir ñu bari ngay kii ko loolu tamit ci la ñuy xame ne euh, côté même am jàngale waaw rigueur baax na ci bu baax lii dàqantewul ak rigueur waaw buñ ne heure sàngam nañuy tàmbali nañ tàmbali heure boobu waaw yare ci nit ñi bañ xam ne mbir mi lii la mais buñ xamee ne nit ñi xam nañu loolu bu miin ko ndax saxaaba yi ak seen taalibe yi surtout seen taalibe yi ñu doon dundal loolu moo doon seen dañ doon dañ doon gaaw jëm ci lu baax mais loo gaaw gaaw léeg-léeg dina am yenn yoo xam ne dernière minute nga koy nga koy seetlu wala nga koy war a def wala léeg-léeg nga toog sax fàtte julli ji comme ni mu daloon Seydina Ousmane nii radiyallahu anhu bi Seydina Omar ne xalifa benn àjjuma comme tay suñu bés bi àjjuma waaw mu yéex dafa fàttewoon julli àjjuma ji waaw ba ni muy dégg noonu gi rek mu daw ñëw kon loolu mooy ku ne la mën a dal ginnaaw bi ñu xamee ni ñii ñoom ils sont ponctuels mais ñëw bés boo xam ne gis nañ ne am na quelque retard loolu jàngalekat bi euh, aayul mu ne naa xaar waaw nañ bi waaw euh, cinq minutes nañ ci teg cinq minutes xaar cinq minutes comme ça bu ko defee gars yi connecté wu bu dee fu ñuy connecté wu lañ war bu ko defee gars yi ñëw may leen ab cinq minutes wala dix minutes yéenay seet loolu c'est pas contraire à la rigueur comme ni ko ñenn ñi jàppee non <laughs> noonu la waaw moo tax nga gis Seydina Usmaan bi eh, gis nga nit ñi bariwuñ ci riwaay Imaam Maalik bi dafa dem waaw gis nga tamit ci woyof gi mu dem ca gannaaw jàkka ja voilà daal di tëdd loolu tamit dañ ciy jàng ne tëdd ci jàkka mën naa ne yeneen saa saam sax da ko doon def waaye tamit lii taalibe bi def. bi nga xamante ne ci la gis mu nekk fee mu daal di ñëw toog ci wetam muy Abdurrahman ibn Abi Amra radiyallahu anhu waaw mooy boo gisee nit ku baax eh, eh, baax na ñëw ci wetam ndax xam ne eh, ci ker nga nekk waaw mooy moom garab la boo ñëwee ci wetam soit nga witt fa witt gu neex wala nga am fa ker gu neex waaw moom moom du jaas loolu mooy boroom xam-xam boo xam ne royukaay la ah, kuy roy yonent bi saa saam doo ne fa mu mukk mooy la mu waxoon masalul jalisu suu ak ma masalul masalul jalisu yeneen saa saam misaalam toog gi ngay toogaay toogaayoo koo xam ne ku baax la waaw day mel ni kiy toogaay jaaykatu parfum bi ndax boo fa demee man la ñàkk soit xet gu neex am na fa wala mu ñamal la walla nga jënd wala mu ne la ñamal bii waaye bii defan yi la génn moom nga tàllal sa loxo waaw mu tegal la mu neex lool nga tiw ci sa foo jaar ne ah saa yi yow yi ngay xëy neex na de waaw kon loolu la mooy nit tamit euh, boo nee royukaay jàngalekat dangaa war a rango jikko yonent bi alayhi salaam comme ni ko Seydina Usmaan nii radiyallahu anhu ak ñoom niñ meloon ba nga xam ne taalibe yi dañ leen di ñemee buñ leen gisee fee ñu ñëw ci seen wet te du ñemeeg yabaate non ñëw mën a ñëw toog ci wetam te boo ñëwee nga nga nga nga utal ko yitte tamit waaye mu ñëw nga mel ni aw xeer a nekk sa nga bañ koo faale loolu tamit du ay yoon du du du du teggin mbir ñii da koo laaj waaw ne ko yaay kan mu wax ko mu laaj ko li ëpp solo bul fàtte kitaabul fadaa'il lan lañ fi njëkke mooy jàng al quraan allah téere bii ñu nekk <laughs> téere bii ñu nekk ngëneel giñ ci njëkke gise gise gise gis mooy li nga xam ne moo jën ci jàng alquran quoi allah waaw waaw kon Seydina Usmaan eh, eh, eh, li nga xam ne moo dajale alquran ci ñaareel yi ginnaaw la ko ñëw Seydina Siddiq defee radiyallahu anhu xam ne mushaf ñu yor Usmaan yi la ñoom la borom bi wasaare ci kaw suuf ci barkeem radiyallahu anhu nga gis bi mu ñëwee mu laaj ko lan la man ci alquran mu wax ko mu kontaan daal di koy wax nag gë dëggal lool tamit dañ ciy jàngal mooy boo gisee nit taalibe mu nekk ci lu baax nga am ci asar jeexital ci yonent bi boo xam ne day soññe wala day wax ay ngëneel yu nekk ci lu baax lii muy def nga wax ko ko ngir bu doon xam na ko muy nuuru na laa nuur leer ci kaw leer bu dee xamu ko woon mu nekk loo xam ne mu xame ko jànge ko ci yaw ci loo xam ne ci yonent bi lay saa saam la jóge te loolu dina ko gën a dëgëral te dina ko gën a xemmeem loo ci mbir mi dina ko gën a saxal ci lu baax lim ne moo tax Seydina Usmaan bi mu ko walaajee ci alxuraan ba mu wax ci bële riwaay Imaam Maalik bi mu wax ko comme si waxam la bii nag mu leeral ko ne ko sami'tu dégg naa Rasuulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqul mu naan waaw boroom xam-xam say wax da ngaa war di référé wu waaye boroom xam-xam boo xam ne bu ñuy wax muy jaay bi ñu wax ay ay philosophe comme li ñu waxoon fan yee di ñu wax ay nit yu jamono yoo xam ne laale bu ñoom dara ak diine waaw dara dara dara dara bu pare foog ne moo gën nekk di xool li gën a ci ay wax ak li gën a extraordinaire li ñu jàpp sax te dara la extraordinaire li xukamaa yi di wax ak saa yi di wax ak yooyu yëpp mooy ñàkk xam waaw loolu mooy ñàkk xam te day wane kooku fa mu tolloo mooy sore na moos bu dee ku ñuy ji ñu baax ci wàllu diine mooy sore na ko kon mu euh, conforté nit ku nekk ci lu baax nga won ko ne li fi nga nekk mooy yoon wi lii la ndax kat yonent bi alayhi salaatu wa salaam na allahu akbar loolu tamit dañ ci xam ne jàngkat bi mooy xam-xam dañ koy takk parce que Seydina bu doon ne da mokkalul woon lii mu dégg ci Yonent sallallahu alayhi nan la koy mën a restituer nan la koy mën a waxe manu ko du ko man waaw mooy tamit manuñu yëfu tayel yooyu nga xam ne buñ nee xaas rek gaa yi jàpp na non mokkal moom saa yi ah waaye ma ne bana mokkal xam-xam buñ ko mokkalul nu ñuy Seydina Usmaan bu mokkalul woon affaire buñ leen mokkalul saa yi kañ lay jariñ kenn buñ leen nii nga ah ah bon xam nga wax ci diine dafa sensible xam nga waxoon nañ ko fi la suñu sëriñ radiyallahu anhu <laughs> ñeen ñi moom dañuy wax joo xam ne bu commencé siiwal te du waxu dara waaw ba jàpp nit ñi de jàpp ne loolu mooy li normal léegi mooy lan dangay laaj nit ci diine koo xam ne nañ boroom xam-xam ah ñoo koy ji te doonu ko du tout parce que di ñoo fa woteeg sëñ gars yi laaj leen ñu xam nga wax ci diine moom daa sensible waaw képp ku ñu laaj war ngaa jàpp laaj ba bàyyi ba dem sa kër ba vérifier waat ba xoolaat ba mu leer nañ nga door a tontu gaa yi jàpp ne loolu mooy li jaadu loolu masula jaadu mukk mukk fan nga gis boroom xam-xam yi ñu lay tuddal yoo xam ne tout loolu lañ doon dëkke certes dëgg la bu dee ne dañ leen a laaj masala boo xam ne xamuñu ko dinañ ah loolu xaw ma ko mais masuñoo dëkk ci parce xam-xam dañ koy def moo taxoon imaamu Shaafi'i doon wax naan ilmi ma'i haythuma yamantu yatba'uni sama xam-xam da gonoon day ànd ak man fu ma féete fu ma jublu dem mu topp ma waaw bu ma nee ci marché bi mu nee ci marché bi ci kër mu nee ci marché bi newul fii bat ni suñ duuki ci ay ay kees waaw ay ay bibliothèque yi mu nekk yu ma ràngale kër gi sama salon wala feneen loolu loolu tuddul xam-xam waaw moo tax nit day yor yooyu bibliothèque bi tiim bopp bi ba pare moom mu toog ci suufu bibliothèque bi di def loo xam ne téere yi ko tiim ñu ngi koy tere te xamu ko moom parce que jàngu leen xamu ci dara événement ba événement wala buñ ko nee ni al ñu ubbi ci benn xool fa ay thème xool fa ay hadith daal di leen recopier faire ni ñëw dóor gaa yi naan tey eh, gaa yi moo bari xam-xam waaye yow ban bari bari xam-xam conférence fan la wane nit daa am xam conférence wanewul benn yoon que ni nit am na xam-xam jamais kon loolu il faut pas nit ñi di léere nit ñi waaw kenn obligé wul euh, euh, euh, kenn obligé wul la nga nekk sëriñ wala ngay wooto wax borom xam-xam mais boo ko fa amee xam laaj ci lii ne koy laaj parce que yaa ko fi laaj yaa waaw même boo ko waxul saraaxatan alhamdulillah li imaam ni daqiq al ayn waaw waaw bayaan mën naa nekk loo xam ne day leer nañ bin tam bin nas <laughs> ci lu ñu yoxal waaye mën na nekk bi dilaala loo xam ne ci tegtale am na ñoo xam ne sax tegtale mooy wane ne yow yaa fi woote woog sëriñ waaw léegi nag bu ñu amee <laughs> masala ci nii ne yow lañ koy laaj mais bu dee jàngoo takku mbir yi xamoon dara foo dem foog ñu laaj niñ la laaj waaw dama doon julli nangam lii nga naan ah foofu nañ xaar mais kañ lay jëriñ ñi maa ngi war a julli léegi di julli léegi seulement laaj la ci julleen ji mu doon def nga naan ko non dafa sensible wax yow ma mee waaye daal sa caaxaan yi nee man xaw ma bu ngeen di laajati laaj leen diw bu dee xam nga koo xam ne xam nga ne xam na te man jarul ngeen may laaj parce yii nii du sama man xaw ma leen mu leer mais kan moo am un noonu. wàcce boppam ci côté boobu daanaka bariwul wal iyaadu billah kon loolu lu am solo la lii sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kon de xanaa man nañ cee yem noonu man nañ ci yem noonu euh, wallahu ta'ala a'lam euh, xanaa rek ñu teg ci bi ci tegu xanaa